waman tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataay bii ñi génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ci tafsiiru suuratul xujuraat doon gi suuratul xujuraat gisoon nañu li saar bi wala aayu njëkk yooyu wàcc nga xamante ne nii mu ngi doon wàcc ci wafdu bani tamim muy délégation waa banu tamim keroog bi nga xamante ne nii ci lañu ñëw ci alayhi salaatu wassalaam di ko jëllu mbéeru taxaw fale naan ko yaa Muhammadu xuruj naan ko yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam xuruju ilaynaa génnal ñëw ci ñun ñu jàpp di ko woo moom alayhi salaatu daldi ñëw fekk ci amul dara luñ koy wax ñu naan ko ñëwal nu faaxiruk ñëwal bu ko defee ñu puukarewoo ndaa ñu puukarewoo ak yow suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wàcce inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum laa yaaqiluun te gis nañ ci sarxi sarxi musnad wal imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ci xadiisu al aqra ibn xaabis radiyallahu taala anhu wa kaana min saadati bani tamim moom mi nga xam ne dafa bokkoon ci banu tamim nee na bopp man sama bopp maa woo alayhi salaatu wassalaam bi ma ko woowee ñetti yoon fekk mu ngi benn ci néegu soxnaam yi di alxujura xujuraati azwaajihi alayhi salaatu wassalaam ma woo ko ñaar yoon wuyu dégguma mu wuyu ma ne ko yaa Muhammad aw yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna madxii la wa inna dammii la shayn nee na nag bi nga xamante ci laa ko woo ba ñaar ba ñetti duwàlliwul wuyu ma ko yaa Muhammad ee yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam xanaa yëgooni inna madxi la zayn ku ma man kak sama tagg nag moom taar la ca kamay wa inna dammi la shayn wa inna madxi zaynun wa inna dammi shayn xanaa yóbboo ne man ku ma tagg taar lay doon waaye ku ma ŋàññi kooku day nekk taq-taq ak li nga xam ne gàkk-gàkk lay doon ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw ne ko zaakallaa le loolu li nga wax kooku ngay gooku nga xam ne moo mel noonu nga xam ne ku mu tagg mu nekk caar ci yow képp koo xam ne ku mu taggul la mu nekk li nga xamante ne mooy gàkk-gàkk ci yow mu ne kooku mooy boroom bi subhaanahu wa suñu boroom daal di wàcce inna alladina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum la yaqiluun waxoon nañ la loolu moom ak riwaaya alimaamu bnu isxaaq ibnu yasaar rahmatullahi alayhi jam alayhima liñ leen di boolee simple na mooy al-Aqra' ibn Haabis moom mi gisoon nañu ko ne ci ci waa délégation wu Bani Tamim la àndoon te moom dafa bokkoon ci seen kilifa yeeg seen sang yi bi ñu ñëwee ñoom ak ñoom Zibriqaan az-Zibriqaan ibn Badr ñoom Amr ibn Latam ak ñoom al ibn Ma'bad ñoo ñooñu bi nga xam ci lañ kon cala kii nga xam ne mooy këroon yuuxu moo doon sayyidina al-Aqra ibn Haabis radiyallahu ta'ala anhu wa arda suñu boroom daal li wàcce lii gisoon nañu nak aaya yi nga xam ne moom lañ jotoon a gis muy premier ak deuxième aaya bi que ne loolu mu ngi wàcc ci ñi nga xam ne ñooy ñaari sang yi muy sang yi nga xamante ne nii ñooy sangu waa jamono muy sayyidina siddiq abu bakr ibn abi quhaafa ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' comme ni nga xam ne noon la sayyidina Abdallah ibnu Mulayka daal di wax ne kaadal xayiraani an yahnika Abu Bakr wa Umar rafa'at saw rafa'u rafa'a sawtahuma faw 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kaadal xayiraani an yahnika tuutee des ñaar ñi nga xam ne ñoo gën ci xeet wi ñu daal di alku muy sayyidina Abu Bakr ak Umar lan moo tax mu ne ñoom seen baat dafa yëkkatiku woon fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba nga xamante ne ci la wafdu bani Tamim dikkal ko sayyidina Siddiq radiyallahu anhu ne Ammiril Qanqaa Qanqaa ibn Ma'bad ibn Zuraara ibn Udus mu ne daal di ay yonent bi alayhi defal mu nekk kilifaay waa banu tamim waaye ki nga xam ne mooy sayyidina Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu mu bal ammir al-Aqra' ibn Haabis mu man li ma gis mooy nga jiital ki nga xam ne mooy al-Aqra' ibn Haabis ta'ala anhu wa ardaahuma sayyidina siddiq ne ko yaa umar ma turiidu illaa xilaafi ne ko yow umar bëggoolu dul wuteeg man mu ko déedéet man de bëggumaa wuteeg yow ba seen kàddu di jóg fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wàcce yaa ayyuhal ladiina aamanu laa tuqaddimuu bayna yaday illaahi wa rasuulihi wattaqullaah inna allaha samii'un aliim yaa ayyuha alladina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nnabi wala tajharuu lahu bilqawli ka jahri bacdikum li bacd an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun loolu la la suñu boroom subhaanahu wa tacaala daal di wàcce keroog comme ni nga xam ne lañ ko gisawoon ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ci entre riwaaya bi nga xamante ne moo nekk ci kitaabul maghazi ak riwaaya bi nga xamante ne moo nekk ci kitaabu tafsir ci suuratul hujuraat ba léegi ci saxiixu amirul mu'minin al imaamu muhammad ibn ismaa'il ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba al-ju'fi al-buxaari rahmatullahi alayhi wa radiya anhu loolu kon gisoon nañ ne looloo taxoon aaya yële wàcc kanta innal ladina yunaaduunak boobu mu ngi wàccoon ci ba léegi ci waa banu tamim waaye ña nga xam ne ñoo ci doon jëllu mbéeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ la nag aaya saar bii nag mooy saar la boo xamante ne nii képp kenn koo xamante ne nii bëgg na alayhi salaatu wassalaam boole ko ci boppam ba këram mu daldi la utal appartement na ngay respecté li nga xamante ne moom la saar bii di jàngale waxoon nañ commencé woon nañ gisoon nañ ñaar yu njëkk yi te mooy aaya yooyu nga xam ne moom la njëkk a wax bi mu naan bu leen jiitu dara bu leen jiitu ku yonent suñu boroom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci dara mooy na ngeen leen jiital ci lépp nit ki ki nga xam ne ba nga nekkee jullit nga war a xam ne al islaamu huwa al ne li nga xam ne mooy nag ak ak lislaam mooy jébbalu mooy dangaa jébbalu sa bopp te ko koo jébbal sa bopp moom mooy xool fa nga xam ne moo gën ci yow fa la lay yóbbu moo tax suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne yaa ayyuha alladina aamanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida da'aakum lima yuhyikum mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm istajibu wuyu leen lillaahi ñeel boroom bi subhaanahu wa taala wa lirasuuli wuyu leen ndawam bi alayhi salaatu wassalaam idaa dacaakum bu leen woowee limaa yuxyiikum ndax moom kat duñ leen woolul ci loo xamante ne nii lu leen di dundal la kon nag loolu mooy li nga xamante ne nii jullit moom warula jiitu boroom bi subhaanahu wa taala ci dara warula jiitu ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ci wax du ci jëf du ci jëflante du ci xaal lépp loo xam ne moom lay jëf dafa war a xool ana lan moo ciy sunna ana lan mooy li nga xam ne ci circonstance bi alayhi salaatu wassalaam bam ci tollee ana lan la réagir ak lan la jàngale ne bu xewee nañ ko def bu ko defee ma daal di dox lële nga xam ne damay mel ni mujj gi day mel ni lépp lu may jëf damaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk sama kanam may xool di copier li nga xamante ne moom laay def lool moo lool moo tax bés bu ma xamante ne nii bés bu ma xamante ne nii ci laay jàpp man li may def mooy damay xam lool nag manoo koo xam lu dul nga jàng li nga xamante ne nii mooy jàppum yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mënoo ko xam lu dul nga xam sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mooy xam-xama la koy may boo ko xamee nag muy xam-xam boo xamante ne dalay jariñ ndax xam-xam boo xamante ne nii danga ko xam te jariñu la loolu danay nekk xujjatun alayka la xujjatun lak day nekk li nga xam ne lay lay nekk contre yow waaye du nekk lay pour yow kon nag suñu boroom subhaanahu wa ta'ala kon nag ci loolu waxoon nañ la loolu mooy première condition pour mën a mën a am ci appartement yoo yële nga xam ne moom lenn rek a koy maye mooy respecté yi saar bi teggin yi saar bi wax ak aadaab bii nga xamante ne loolu rek la koy may boo ci manqué nag bu ko xaar kon du njëkk bi mooy bul jiitu yonent bi suñu boroom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara ak lu nit ñi mën a def yow bul xool est ce que nit ñiy def lii nii la ñuy def wala déet wala est ce que waa mbooloo sàngam ñu ngi jëfalanteeg lii wala déet est ce que ñu ngi doxal lii déedéet yow li nga war xool mooy ana lan moo gërëm loo boroom bi subhaanahu wa taala waaye ana lan moo gërëm loo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te li gërëm loo mooy li gërëm loo boroom bi subhaanahu wa taala jullit bi fu mu man di nekk moom lool rekk lay waroon muy gërëmu yàlla ak bi sallallahu alayhi wa sallam moom la boroom tuuba radiyallahu taala anhu di wax naan idil muriidu laa yuriidu abada gayra rida rrahmani xaytu qasada idil muriid mu ne mu nga xamante ne mooy ki nam ma jëm ci boroom bi subhaanahu wa taala lii nag taalibe bi ak sëriñ bi yépp ci yam ndax sëriñ bi moom ak moom ci yoon mooy àgg na ca boroom bi te du deñ di xëdi di xencu ngir ginaa dem ci moom ndax dem ci boroom bi subhaanahu wa taala géej la goo xamante ne nii amul fin yow kay da xuus rek di dem saa booy xëy nag saa booy xuus gi dina gis loo xam ne dalay wan ne ma xam kon loolu mooy waa ji nga xam ne moo nam bu dem ci boroom bi subhaanahu wa taala moom ni muy nekk mooy laa yuriidu moom du bëgg abada ba faw xayra lu dul rida rahman lu dul li nga xam ne mooy ngërëmu arrahman mi fees dell ak yërmande xaytu fépp foo xamante ne nii la man di féete ak fépp foo xam ne la man di jublu amul dara lu circonstance yi ñëw ba mu bàyyi sunna ginnaawam déedéet lool mooy nekk laat yi laayit motivam mooy li nga xamante ne mooy son sa raison d'être mooy bu ñu ko dindi woon ci dund gi kon nag loolu mooy njëkk ñàkk jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiitu boromam bi subhaanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam beneen bi nga xam ne condition bi nga xam ne képp koo xam ne bëgg nga ci xujuraat yi mooy nga remplir ko mooy fi ne yaa ayyuha alladina aamanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharuu lahu bilqawli ka jahrikum jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'maalukum wa antum laa tash'uruun deuxième bi mooy lan mooy bi mu ne yéen ñi gëm yàlla su yéen ñi gëm boroom bi subhaanahu wa ta'aala mu ne bu leen di yëkkati seen kàddu yi ci kaw muy féete kaw kàddu ko alayhi salaatu wassalaam te tamit bu ngeen di wax ak moom bu leen wax ak moom ci kaw comme ni ngeen koy defante seen biir seen di seen diggante seen seen seen seen seen diggante mu ne lool bu leen ko def da ndax li ngeen di risque mooy an tahbata amalukum seeni jëf daal di daal di mab wa antum te boobale la tash'uruna yéen de du ngeen ci yëg dara mooy du ngeen ko yëg sax du ngeen ko soupçonné loolu nag waxoon nañ la fi nga xam ne moom la gën a grave mooy ne waxoon nañ la loolu du jamono ji alayhi salaatu wassalaam di dund rek ndax li nga xamante ne mooy li wolof yi wax te wax nañu dëgg foofu mooy kiy wax waxul ki ki ki mooy kiy jottali waxul kay wax euh, am na nuñ koy waxe am na nu ko wolof yi waxe naan ki wax waxul ki jottali moo wala ki ki jottali waxul ka ka wax moo wax wala lu mel noonu bu dee lii moom mujjee wax loolu la mooy jum na mooy ne kiy jottali kenn manu ko ne mbir mi sa waxa mooy ne loolu nag mooy li nga xamante ne nii man bu ma toogee di waxtaan ci li nga xamante ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala di waxtaan moo xam diine kese ndax diine léegi rek mooy mooy mooy mooy tumuraankeeg jamono ji ndax bada alislaamu gariban wa sa yacuudu gariban kama bada fa tuuba lilguraba ndax kat diine jii di al islaam bada dafa tàmbali woon gariban tumuranke wa sa ya wa sa di xilseef naa dellu kama bada comme ni mu tàmbale woon fa tuubaa hey waay woonaa texe fa tuubaa shajaratu tuubaa lil ghurabaa ñeel na ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi tumuranke ànd ak moom keroog mooy ne mbir yi tumuranke gu lislaam tumuranke léegi nag moo tax ñuy préciser di wax naan waxtaanu diine ba pare naan mooy bu ma nee damay wax waxtaanu diine di waxi xadiis parce nit ana nan mooy loolu mooy li nga xam ne noonu la waroon a demee parce que manoo fee ñëw di wax naan man conférence ub l'islam laay def ba pare yow sa waxtaan wi yépp nga bëgg ko at nga bëgg koo teg rek ci le le philosophe sangam laa di wala les orientalistes yi nga xamante ne nii laa ilma lahum ñoom ñi nga xamante ne benn xam-xam amuñu ko mooy ay spéculation wa kàddu gu rafet kese nañu am ji sëq fii sëq fee jaar nii def nii dajale lépp muy suppu kànja ñu toog foog ne am nañ xam-xam te xamuñu dara boo leen seet loo xam ne li ñuy wax rek mooy nulaar il faut nga nekkum nulaar ngir man koo wax kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li tumuranke léegi moo tax dinga dem ci conférence yoo xamante ne nii ndax dañ ne conférence su diine la waaye man nga faa toog ba jóge fa ab xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doo ko fa dégg wala sax li gën a ñoo xamante ne nii nee nañu dañuy woote ay gàmm wala ay cant ne dañ ko tudde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bu ñu fa demee daanaka alayhi salaatu wassalaam kenn du ko fa tudd ñoom daal seenub sëriñ lañuy tagg jàpp ne loolu mooy li nga xam ne mooy gàmmu kon kay loolu mënoon ngeen ko tudd ne seen sëriñ ngeen di màggal rek waaye loolu xam ngeen ne usurpation d'identité la loolu mooy faux et usage de faux la mooy ne waajooju woote mbir ba pare ba ñin ñi foog na lool ngay wax nga ñëw njuuy leen di wax ci loolu min al xiyaana loolu dafa bokk ci li nga xam ne ci waraate la bokk ndax boo woowee ay nit ñu daal di bàyyi nga xam ne bëgguñu ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga daal di leen woone ci moom ngay waxtaane wala ak dundam ngay waxtaane moo ki nga xamante ni day taxaw ne siira lay waxtaane mooyem njaay yi nit ñi ñëw di xaar muy wax ci dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam am jàngaleem ak li nga xam ne mooy ak tëralinam ak li nga xamante ne bi muy dund noonu la doon appliquer moom mi nga xam ne mooy alquran ji nga xam ne moom moo doon dox ci biir nit ñi sallallahu alayhi wa sallam loolu waxoo ci loolu nga nekk fi di wax yeneen def vraiment hors sujet loolu min al xiyaana loolu dafa bokk ci li nga xamante ne ci tri ci ci waraate la bokk loolu bu tuddul waraate ana lan mooy waraate ndax li nga woote ba nit ñi ñëw nga wow di wax leneen boo manuloon manoon nga leen a wax ne man nag manula waaye di wax siira boo xamante ne nii dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam newu ji siira bi boo seetloo sax da gis ni nit moom dafa mel ni moom ab sëriñam la ciy gën a tagg ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nag wax dëgg yàlla moom kenn waxu fi sa sëriñ yaa fi woote ne siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngay waxtaane kon nag manoo fee nekk mooy dë nga ne sama sëriñ bi aka kawe moo mel nii noonoonoo yaa ngi def hors sujet ak lu sa sëriñ màgg màgg màgg loolu minal xiina kon tumurankeg léegi moo waral ñu naan waxtaanu diine di préciser naan bu dee ne alquran lañ fay wax bu dee ne xadiisu yonent bi alayhi wassalaam lañuy wax moo tax gaay iblis laqad gharra la'inu naasa wa jarrahum lima li li mu daal di yóbbu mu ne laqad gharra al-la'inu an-naasa dëgg-dëgg daal dinay wor al-la'inu ki nga xamante ne moom lañu moom lañu rëbb an-naasa nit ñi mu yóbbu leen ci loo xamante ne li muy indi ay woñ sooki problème kesal leen di jural du leen jural njariñ mooy ne loolu rekk daanaka moo fi am mooy gaa yi da ngay gis ñoo xamante ne nii seen waxtaanu diine yi dara newu ci ay ay xalaat la rek ak wax sa xalaat woo ay universitaire yoo xamante ni lii wax dëgg yàlla maîtriser wuñ sujet yooyu ñu woo ñu ñëw def fi genre seen colloque yooyu ak seen benn kii daal def petite conférence daal di wax bu ko defee gars yi sottante xalaat def ko ay tee débat yooyu daal di toog wëy ñu foog nañu ngi ci dara walay suana chey ndeke gars yi newuñu ci dara newuñ ci anibe loolu nag lu yéeme la kon nag mooy ne yow deuxième condition bi nga xamante ne ni nit ki war na ko remplir mooy ne bu mu yëkkati kàddoom jamais jamais jamais du dégg bu xasee commencé di wax dégg ñuy wax xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam day xam ne du kii di wax mooy wax waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy wax kii nekk lu dul haut-parleur rek waaye kàddu yi mu jàpp ne mu ngi koy dégg muy génn ci ñaari tuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la nit ki war di comporter woo kon deuxième condition baa ngoogu mooy jamais au plus grand jamais ngay jiitu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci dara waaye jamais au plus grand jamais ngay yëkkati sa kaddu ba yo sa kaddu di féete kaw yonent bi ale kaddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye loolu tamit mooy lan doo fekk tamit ay atte yoo xam ne sharia ko fi teg nga bàyyi ko jël yeneen teg ko ci seen kaw loolu mooy yow qad rafa'ta sawtaka fawqa sawti nabi yëkkati nga sa kàddu ci kaw kàddu yonent tibi alayhi salaatu wassalaam ak atteem léegi nag ñu war a nag ci ñetteel condition bi nga xamante ne nii képp ku bëgg ci xujuraat yi foog mu remplir ko suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax mu yaaya trois ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim inna alladiina yaghudduuna aswaatakum 'inda rasuulillaahi ulaa'ika alladiina imtaxana allaahu quluubahum littaqwaa lahum maghfiratun wa ajrun 'aziim mu ne inna alladiina gaa yi nga xamante ne nii yaghudduuna aswaatahum ñoom ñooy wàcc seen baat yi 'inda rasuulillaahi di wàcc seen kàddu yeeg seen baat yi fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ulaa'ika alladina imtaxana allahu quluubahum littaqwa mu ne gaayoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax daraja yu kawe ya ñu ràngoo mu ne ñoo ñële ñooy ñi nga xam ne imtaxana allah buur yàlla ñoom la examiner qulubahum seen xol yi li taqwa ñoom la teste daal di leen saytu daal di leen teg ci ci ci ci test daal di leen examiner seen xol yi le taqwa ci ragal yàlla ba ñu réussir ko lahum ñeel na leen maghfiratun njéggal wa ajrun na ko pay azimun gu mag a mag a mag lii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dafa wàcc lii ginnaaw bi nga xam ne ci la tere le ne bu kenn yëkkati kàddoom bu leen yëkkati seen kàddu ci ba muy féete kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bu ngeen di wax ak moom bu leen ko yuuxu ci kaw comme ni ngeen di yuuxu wante seen biir mooy comme la mu waxoon ne laa taj'alu du'a an-nabiyyi ba'dakum ka ba'dahum ka ka laa taj'alu du'a an-nabiyyi baynakum ka du'a ba'dikum ba'dan laa taj'alu nur laa taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'dan ci suuratu nur lu mel noonu rek la wax fii mooy ne ginnaaw bi nga xam ne la ne bu leen yëkkati seen kàddu yi te bu leen yuuxu bu ngeen di wax ko alayhi salaatu wassalaam ci kaw ndax teggin yi nga xam nag wormaal gi ngeen ko war a wormaal mu ne nag gis nga ñi nga xam ne ñoo appliqué lii ma leen digal mooy trois conditions wa ngoogu mooy ne doo def kon da ngay appliqué nan ngay appliqué mooy boo ñëwatee di wax ci alayhi salaatu wassalaam wax nañ la loolu moo ku nekk fa xabroom moom sallallahu alayhi wa sallam di sa kàddu yawit ci bi nga dugg comme li sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daal di woon wax comme ni ñu ko gise woon ci jataay bii weesu comme li mu waxoon gaa yooyele doon wax ca kaw te dëkkoon Taayif mu woo leen ne leen yéen fan ngeen jógee gaa yi ne ko ñun de min ahli Taayif ñun de ci waa Taayif la ñu jóge mu ne law kuntuma min ahli al-madinati la waja'tukuma darba bés bu ngeen bokkoon ci waa Medina daal di leen naa leen mettital dóor dóor xadiis boobu qad rawaahu al Buxaari albomaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi liiwu Seydina Omar bi daal dina koy solo radiyallahu ta'ala anil jamii kon mu ne innal ladina yaghudduun ñi nga xam ne ba matériel yi ñoo tàmbale appliqué tey wàcce aswaatahum seen baat yi mu ne ñoo ñële inda rasulillah fa ca yonente bi alayhi salaatu wassalaam moo tax nit bu demee ci xabru yonent bi alayhi salaatu wassalaam fële ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam amul droit ñu nekk fa di waxtaan ca kaw moom ak ay gaayam wala ñuy wax ca kaw sax bu dee moom rek a nekk moo wala mu yorub téléphone am di wax ca kaw loolu lépp du ay teggin te yow sori nga am appartement ci këru yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne gaa yi nga xam ne ñooy wàcc seen kàddu yi fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag waxoon nañ la ne al ulama comme li yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ni al ulamaa warasatul anbiya ñi nga xamante ne ñooy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim warasatul anbiya yi ñooy donooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam lool moo tax ñu ne la woon it boroom xam-xam it booy dem ci moom ak booy nekk ko moom ak jotaay boo xam ne mu nga fa dafa am teggin yoo xamante ne nii te mooy même teggin yi nga xamante ne ñoo am fii ko yeneen yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne boo koy defal kook du moom ngay xool boo gisee boroom xam-xam boo xam ne moom dafa tudd gi nga xam ne mooy Cerno Jóob nekk koo xam ne boroom xam-xam la booy dox ak moom di dox ak lanteeg moom teggin yi nga xam ne ñoo yi alxuraan di jàngale bul gis ne moom nga koy defal mais gisal à travers moom que ne sallallahu alayhi wa sallam mi mu fi représenté laa koy defal kon loolu mooy loolu tamit bu nañ ci bàyyi xel nga ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim nitu yàlla yi subhaanahu wa taala ñoom de dañoo am noo xamante ne nii noonu lañ war di comporter woon ñoom ren nekk ak ñoom melul ni ñi nga xam ne mooy nekk ak n'importe qui ndax kat ñi nga xamante ne nii noonu lañ nekke paaka boo xam ne mooy ne ñoom li nga mën a jariñoo ci ñoom noon tamit lañ la mën a ñoo nañ la mën a lore lool nga mën a lore o bokk ci jaare ko ci ñoom ndax li ñu naan paaka ñaari boor la mooy ne niñ la mën a jariñe noonu tamit lañ la mën a aleke ci loolu ak boo dee ne respecté woo aadaab yi aadaab yi nag moom moom farata la mooy du loo xam ne dañ naan mbir mi mooy nu ma ko bëgge defe wala man daal bu ma soppee def la déedéet yii farata la ndax sinon lan moo tax mu nekk farata parce que mooy gis nga boo ko respecté wul gis nga ko ko gis nga conséquences yu rëy yi nga xam ne ñoo la mën a dal mooy gis nga bële mu ne an tahbata amalukum wa antum la tash'urun li ngeen di risque mooy seen jëf yi daal di simpeeku daal di màbb te du ngeen ko yëg est-ce que lépp loo xamante ne nii mooy màbb ay jëf bàyyi ko lool dinañ la dañ ko sopp kese wala dañ koo sip déedéet loolu mooy faraw dañ koo sopp kese mooy bàyyi ko faratala lépp loo xam ne day mabboy jëf bàyyi ko dafa nekk li nga xam ne fardu aynin la li kulli muslim farataay jëmm la ñeel ko nekk kon suñu boroom ne ñi nga xamante ne ñooy appliquer li nga xam ne moom laa digal ci wàcc seen kàddu fa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ulaayika ñoo ñële suñu boroom daal di examiner seen xol yi ci ngëm ci ragal yàlla kon nag suñu boroom ne lahum dina leen ñeel maghfiratun njéggal wa ajrun ak pay azimun gu màgg-màgg léegi nag loolu nag moo tax sayyidina Umar comme ni ñu ko tudde woon tamit ci jataay bi weesu ak sayyidina Siddiq sayyidina siddiq moom dafa waat ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dootuma wax ak yow ko ak comme ko ak siraar ki nga xamante lu dul ne damay wax ak yow comme ki nga xamante ne nii mooy déeyaaleeg nit mooy new kàddu déppi boobu noonu la doon wax ak alayhi salaatu wassalaam kanta sayyidina Umar ibnu alxataabi radiallahu taala anhu wa ardah moom mujj gi daanaka lu mu wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ko dégg ba danaan ko Omar dégguma li nga wax de il faut mu laajaat ko ngir mu gën a leeral waaye fu muy waxati day wàcc li nga xam ne mooy kàddoom yonent suñu boroom ne ñooñu nag mooy ñu mel ni ñoom ñaar ñii nga xam ne ba ñu déggee ne lii de moom baaxul dee leen ko appliquer dee leen ko ba wala baleen ko ñu commencé ba ko di appliquer ñooñu xam ne lahum maghfira ñooñu damaa examiner seen xol teg leen li nga xam ne mooy examen ñu daal di koy réussir lool moo tax nag moo tax sayyidina Umar yàlla imaamu Mujaahid ndax lii dafa am benn masala bu ci génnee am na masala yu bari mais benn rek lañ ciy tudde ku mel ni sayyidina Mujaahid ibn Jabr day nettali lu am solo loo xam ne tontu masala la mooy ne est nit ki nga xamante nii moom ne dafa xam ndax lii la wax nañu wax li mu wax sayyidina Mujaahid na ne bind sayyidina Umar nettali boobu nag mursal al imaamu Ahmad ibn Hanbal moom moo wax ci moo ko solo ci kitaabu zuhud noofu la ko mu ne Mujaahid na ne bind sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne ko yaa amiral mu'minin ne ko yow ki nga xamante ne yaa njiitu jullit ñi est-ce que góor boo xamante ne nii ñu ne ko yow njiitu jullit ñi est-ce que nit koo xamante ne nii de moom mooy dañu nekk ci tentation tentation bu bàkkaar waaye nag moom dina ba du def bàkkaar yoo yële est-ce que kooku moo gën walla nit koo xamante ne nii moom tentation boobu moom dalu ko mooy moom newul ci tentation te du def bàkkaar bi ana ñaar ñii ñan moo gën sayyidina Umar ibn al-Khattab alayhi ridwanullah mu ne moom mu daal di bind ne nga xamante ne nii mooy ne dañoo nekk ci tentation bàkkaar te duñu ko jëf ñu ñoo gën mu daldi di tegtaloo aaya bii mu ne ulaa'ika alladhiina imtahana allahu quluubahum littaqwa ulaa'ika alladhiina imtahana allahu quluubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim mu ne ki gën mooy ki nga xam ne ci ay tentation la ne waaye nag xeex na naag bakkanam ak iblis ak bànneexam ak yëpp ba malgré tout ça du ci def dara mu ngi nekk nekk koo xamante ne ku coow wooral la malgré tentation yi koy woo ndax xam nga ne mos nit ki moom saabu bu juddoo rek mooy tentation yi bari na tentation wu amal alal noo ko mën baax na tentation wu njaaloo ne fii jeune nga def bal sax ndaw tentation wu yàq sa sa sa tentation wu yàq sa temps ci yi nga xam ne mooy jeu yi nga xam ne ñoo am ci àddina bi ak yi nga xam ne utum alal mi nga xam ne daganul waaye te yomb lool waaye bàkkaar yi ni nga xam ne noonu la baree ak li nga xamante ne toog di xool lu xaraam ni mu ginee simple ak yooyu yëpp yooyu yëpp mu possible def ko waaye mu possible am ñoo xam ne mooy ne bu bëggoon a eh, yàqook ñoom léegi man koo def waaye loolu lépp mu téye boppam ndax xam na ne kat lii bu islaam da koy tere xam na ne kat yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf koy tere mu daal di kii ba defu ko kooku mu ne kooku moo gën fuuf te loolu moom yomb naa xam mooy waa ji nga xam ne newul ci tentation moom de toute façon da koo xamul sax du tout ba koy jéem a def mooy waajoo xamante ne nii moom a gis sàngara gis nga sàngara moom nekkul lu dul moom lim ci xam mooy li mu dégg ci alquran ñu koy wax ak li nga xam ne sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tere waaye waajoo xam ne masul a gis sax bitéelu beer masula gis cognac masula gis champagne masula gis beaujolais masula gis sëng yooyu façon yooyu gisu ci benn masu jee gis benn kooku xam nga ne tentation naan ko moom dafee newul waaye waa ji nga xamante ne nii fi mu dëkk ci beaujolais bi la dëkk wala ci la bordeaux la dëkk wala champagne wala yooyale la dëkk wala foo xamante ne nii dañ fay jaay mbir mi lool te mbir mi yomb am lool waaye malgré tout ça mu téye boppam ndax xam na ne suñu borom subhanahu wa ñoo ko tere xam nga ne kooku moo ëpp ay moo ëpp ngëneel ki nga xam ne mooy ku njëkk ki kon nag suñu borom kon beneen a ngoogu mooy appliquer li nga xamante ne nii ku bëgg am appartement ci yeneen kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ne non seulement da ngay bañ a sa kàddu waaye bi nga ko xamee mooy ne nag li ngay def mooy da ngay di wàcce sa kàddu ci bërëb yi nga xam ne ñooy bërëb yi nga xam ne bërëbu xam-xam yi la te bañ nekk koo xam ne booy wax nekk fa di fa comporter woo mel ni ku nekk ci mbedd mi suñu boroom ne innal ladina yunaaduunaka min wara'il hujuraati aktharuhum la yaqilun walaw annahum sabaruu xatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum wallahu gafurun rahim suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne léegi nag muy joxe contre-exemple ci yi nga xamante ne nii moom lay tere ñoo xamante ne nii ñoom moom sàmmonte woo ñoo won a gii moo tax mu ne inna alladina yunaaduunak inna alladina gis nga gaa yi nga xamante ne nii yunaaduunaka ñoo lay jëllu mbéeru di la yuuxu di la woo min waraa'il xujuraati ca sa gannaaw kër yi di sa gannaaw néegu soxna yi radiyallahu ta'ala anhunna wa ardaahun wa anna bihinna wa ja'ala a'aaliyal firdawsi maskanahunna wa maawaahun mu ne ña nga xam ne ñoo lay woo ca gannaaw appartement yoo yële aktharuhum li ëpp ci ñoom laa ya'qiluuna duñu xalaat ndax bu ñu doon xalaat kat dëgg-dëgg mooy lii de duñu ko def ndax dinañ xam ne kat kilifa daa am ñu war doxaleek moom mooy ne loolu mooy koo xamante ne nii mooy dañoo loo ask aksaruhum lépp ci ñoom laa yanqiluuna duñu xalaat ndax dañoo di mooy nit koo xamante ne nii daal ba moom le bon les le bon bon euh, savoir vivre la xamul mooy ne loolu moo leen dal parce que bu ñu xalaatoon dinañ xam ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa ak li nga xamante ne moom la yenu ci umma beeg wax yu beeg loolu lépp nga xamante ne nii sonn nekk néeg ci sokki neen ci néegu soxnaam yi amul dara lu ñooñu di def lu dul naan dañ fay ñëw di amul xanaa sax ñu dugg comme ni ñu waxoon daal di yëglu daal di laaj li nga xamante ne mooy mooy permission ngir dugg comme ni ko sahaaba yi radiyallahu anhum doon defee waaye ñoom ñii ñu jóge na le taxaw fële naan la ya Muhammad ukhruj ilayna ya Muhammad ukhruj ilayna ya Muhammad ukhruj ilayna naan la yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam axruj ilayna génnal ñëw ci ñun di ko woo wax ko ba ñetti yoon ba moom mbir mi daal di koy lor ba mu génn fekk si leen loolu lépp mooy ñooñu laa yanqinuun li ëpp ci ñoom laa yanqinuun ñoom de duñu xalaat gis nga suñu borom parce nekkoon na ci ñoom ñoo xam ne ay boroomi xalaat lañu waaye ña ko def ci ñooñ la wax waxul ne ñoom ñépp ñoo mel noonu de waaye ña ko def ci ñoom moo tax mu ne te ñooy ñëppoon ñoo gisoon nañ ki nga xam ne moo ci gënoon a taxaw mooy la aqram na Haabis sayyidu Bani Tamim mu ne walaw annahum sabaru ta ñoom kat bu ñu muñoon hatta taxruja ilayhim ay waay te ñoom de bu mu muñoon ba ngay génn ci ñoom la kaana konoon te kon dina nekk xayran lahum moo gënoon ci ñoom wallahu te buur yàlla subhanahu wa ta'ala xafuurun aji yërë aji jéggalaakoon la mooy bakkaar yii ñu def ñàkk suu adab gii ñu def ñàkki teggin gii ñu def taxaw di la yuuxu nañu ko gaaw tuub ndax bu ñu ko tuubee dinañ fekk ne suñu boroom xafuur moom jéggalaakoon la lu waaye mën a def ci bakkaar bu ñëwee mu jéggal ko rahimun aji yërëmaakoon la moo tax mu xamaloo leen nekk ne loolu du war du lu ñu war a jëf daal di leen yërëm a tax mu daal di leen jox ñu conscient ci lool ñu def kon nag nañu tuub mu daal di leen jéggal waxoon nañ la loolu mu ngi wàccoon kon ci wafdu bani tamim bi nga xamante ne kon ci la ñu ñëw di yuuxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag naan ko yaa rasuulallah uruj ilaynaa al-Aqra' ibn Haabis naan inna madhii zayn wa inna dhammii shay ah yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yuuxu ko ba doyal faalewu ko mu naan ko inna madhii zayn xanaa xamoo ne sama tagg taar la ci kamay tagg wa inna dhammi shay'in te la nga xamante ne nii nag mooy sama ŋàññ nag dafa nekk loo xamante ne nii nag moom taq-taq lay doon tilim-tilim lay doon te nga xamante ne nii moom laay ŋàññ loolu nag suñu boroom subhaanahu wa taala muy continuer nag ba léegi ci ñi nga xam ne jikko yi nga xamante ne nii noonu la ñu war a jikkoo ak doxalin yi nga xamante ne noonu la ñu war a doxalin ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit ñi tout court ci seenug dund yi nga xamante ne nii mooy loolu lañ mën a do la ñuy war a doxal bu ñu bëggee nekk ci jàmm dund ci dund goo xamante ne nii du ñu am problème ak kenn du ñu am ak problème ak suñu boroom xaq yi nga xam ne moo war suñu kaw par rapport ak suñu boroom du ko fet du ko fel waaye xaq yi nga xamante ne nii moom moo war ci suñu kaw ak suñu dëkkandoo yi ak suñu mbokku doomu aadam alayhi salaatu wassalaam duñu ci fel dara suñu boroom subhaanahu wa kon di ñu wax loo xamante ne bokk na ci li nga xamante ne ni képp ku bëgg appartement ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam aadaab yii nii foog daal nga daal di koy respecté mu ne beneen baa ngi mu ne yaa ayyuha alladina aamanu in jaakum faasiqun bi nabain fatabayyanu فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين mu ne yaa ayyuha alladina aamanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal in jaakum dem dikkal na leen faasiqun ab faasiq mooy koo xamante ne nii ab génn topp la bina bayin cib information fatabayyanu wala cib xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu an tusibu ndax loolu bu ngeen ko deful kat li ngeen di risque mooy an tusibu ci ngeen dal qawman ci ay nit bi jahalatin ci kaw ñàkk xam mooy tax ngeen dal ci seen kaw fa tusbihu ginnaaw ba ngeen ko defee nag boobu mujj gi nag ngeen dal ci ñoo ñële après mu leer leen ne ah njuumte la woon ndax ki leen dex information ba ngeen dal ci ñii kat la mu wax wute naag li mu demee bu boobaa nag fa tusbihu ngeen mujje ala ma fa'altum ci kaw li ngeen def naadimiina ñekk ñoo xamante ne nii da ngeen koy rëccu aaya bii nag boroom mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim dañu naan ne hadi aaya bii de dafa wàcc ci ci nga xamante ne nii mooy dafa wàcc ci Uqba mooy dañ ne aaya bii nii dafa wàcc di dafa wàcc ci ki nga xamante ne nii <coughs> mooy Uqba di doomi ibn abi Mu'ayt <coughs> dafa wàcc noonono alwalid alwalid ibn Uqba ibn abi alwalid ibn Uqba ibn wax ne loolu mooy li ëpp ci boroom xam-xamu tafsiir yi dañ ne dafa wàcc ci sayyidina alwalid ibnu Uqba ibn Abi Mu'ayt baayam moo doon Uqba ibn Abi Mu'ayt wa kaana min min ru'asaa'i kuffaari Qurayshin dafa bokkoon ci tetu yi nga xam ne ñooy yéefaru Quraysh yi moom al-Walid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt ñu ne Yonent ko yónni woon ci li nga xamante ne mooy sadaqaat yi mooy mu dem dajalu loo li nga dem dajale ji li nga xam ne mooy sadaqaat muy azakaatu azakaay waa Banil Mustaliq bi nga xamante ne moom ci la dem ba yoon wa waa Banil Mustaliq daal di kontaan doon génn yoon ko dabu ñoom nag bi mu leen gisee nag xolam daal di dem te la nga xam ne problème bi xewoon diggante ñoom ak ñoom ak waa banul Mustalik te jaahiliya mu ragal ne ñii boo mooywul dañoo génn ngir faat si ko bañ xamee ne moom nii la di al Walid ibn Uqba ibn Abi mu daal di daw dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa banil mustaliq de génn nañ ci lislaam te bañ nañoo joxe zakat léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di mer daal di waajal ab arme ngir ñu dem dali ci waa banu mustaliq di waa kër alxaaris ibn diraar alxuzaa'i di ja di baayu sayyidatuna juwayriya bintul xaaris di soxna yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moomu moo doon sang bi daal Haaris ibn Diraar al-Xuzaa'i nag bi nga xam ne ci la Yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónnee ab sariya ngir mu daal di dem dal ci waa Banil Mustaliq ndax lii ko al-Waliid ibn Uqba ibn Abi Mu'ayt daal di nettali léegi nag bi loolu xewee bi yoon bi daa bi ñuy génn rek ñu daal di dajeeg ñoom ñoom ñoom waa banul mustaliq ñu defub délégation ñëw ñu ne leen yéen da ngeen dàq ki nga xamante ne nii bëgg a rey ci leen ci bi alayhi salaatu wasalaam yónnee woon ngir ngeen daal di koy jox zakaat ngeen bëgg ngeen bañ ne du ngeen ko ko jox bëgg koo rey ba pare génn ci diine ji ñu ne wallaahi loolu dara amu ci ñun de suñu ko sax naka lañ ko seen rek muy ñëw ñu kontaan génn ngir dabu ko lañ gis mu daal di dëpp biñ ko gisee nag mu dëpp ñu ne ah mbaadu dafa merum yàlla dafa dal ci ñun waa banul mustaliq ba tax ndaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëpp lool de moo ñu fi indi ci la suñu boroom subhaanahu wa taala daal di wàcce aaya bi ne yaa ayyuhal ladina ee yéen ñi nga xamante ne yéen a in jaakum dem dikkal na leen faasiqun yi nga xamante ne nii ab càccoor la bina ba in cib information wala cib xabaar fatabayyanu na ngeen leerlu information boobale da ngeen leeru li nga xam ne mooy xabaar boobale ndax lan ngeen di risque mooy antuseebo ngeen daal di dal xawman ci ay nit bi jahalatin ci kaw réer mooy ñàkk am investigation bu mat moo tax ngeen dal ci kaw ñoo ñële fa tusbihu bu ko defee ngeen mujj nag ala ma faaltum ca kaw la ngeen def naadimiina di rëccu wa'lamu ta xam leen anna fiikum ne mu ngi ci seen biir rasulallahi ndaw yàlla li subhaanahu wa ta'ala law yuti'ukum bu leen ndém bu doy bu leen toppoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii kathirin min al-amr ci lu bari li nga xamante ne nii moom ngeen ko moom lañ koy nettalee ka wax bu leen toppoon ci yooyu de mooy la anittum mooy ni lépp mooy bu leen toppoon ci ngeen koy nett nettali la anittum konoonte kon di ngeen bàkkaar waaye la anittum konoonte kon di ngeen sonn lool waaye walakin waaye suñu boroom subhaanahu wa ta'ala habbaba ilaykumul iimaan moo sopp ci yéen al imaan ngëm yàlla la leen soppal wa zayyanahu wa zayyanahu fi qulubikum mu taaral ngëm yàlla ci seen xol yi wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan mu daal di bañ ci yéen li nga xam ne mooy ak kéefér ak al fusuqa ak ak génn topp wal isyan ak ak mooy yàlla mu ne ulaika gaa yi nga xam ne ñoom la boroom bi sa nammal lii lépp ulaika gaa yooyele humur rashidun ñoom ñooy ñi nga xam ne ne ñooy ñu jub fadlan mu ne lii nag du du du du du du du kenn ko liggéey walla du sama bàyyi di wa tax déedéet fadlan min allah te du ngóoraay kenn waaye fadlan min allah ngëneel kese la lu tukkee ca subhaanahu wa huwa ni'ma te tamit xéewal la wallahu te buur yàlla alimun hakim aji xamaa koon la hakimun ko xarañ la kon boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mufassiroon yi dañuy ëpp ci ñoom dañ ne ci alwalid ibn uqba ibn abi mu'ayt radiyallahu ta'ala anhu ci moom ci moom mii la wàcc ci la mbir mii aaya bii ci moom la wàcc waaye nag loolu ku mel ni al imam ku mel ni al imaam waaye ndax li tax lan moo tax ku mel ni al imaam ibn al arabi raxmatullahi alayhi moom dane ci alawaasim min alqawaasim téeréem bu am solo boobale moom al imaamu abu bakr ibn al arabi almaalikiyu rahmatullahi alayhi moom dafa ne lii nii nag dafa demewul noonu mooy ne lii nii nga xam ne moo ci mufassiruuna yi koy wax naan ci alwaliid ibn uqba ibn abi mu'ayt la suñu yonent la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónne woon ci waa ba banul mustaliq ngir mu dem dajale ji jëli ji seen zakat yi mu dem ba ci yoon wi dëpp ndax dafa tiit ndax ndax problème bu amoon seen digganteeg ñoom ca banu ca jaahiliya mu ragal ne looloo tax ñu génn nii di ko dabu ngir daal di koy faat mu daw na yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne ñee génn nañ ci lislaam te bañ nañoo joxe zakat yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajalub armi ngir dal seen kaw ku mel ni al imaam ibn al arabi almaalikiyu rahmatullahi alayhi mu ne demewul noonu mu ne loolu demewul noonu fenn ñu ne ko aalu ah, tax mu ne parce que ndax lan mooy ne yi wax lii riwaaye bi nga xam ne moo ci gën tane mooy bi tane lañ wax de mooy bi ci gën a tane mooy riwaaye al imaamu ahmad al imaamu ahmad ibn muhammad ibn Hanbal ta mu jële ko ci alxaaris ibn Diraar mooy càllaleen di dem ba ci alxaaris ibn Diraar alxuzaa'i di waalidu Juwayriya bint alxaaris ummul mu'miniina di nday jullit ñi ne woon soxna ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu mooy linga nga xamante ne nii mooy càllale boobu mooy càllale bi gën a tane ci càllale yi nettali lii lépp te boobu kat dafa am am majhuul mooy dafa am koo xamante ne nii génn da koo xamul ndax imaamu ahmad ibn al imaam ahmad ibn hanbal da ne dane moom al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal dafa wax ne haddathana <coughs> haddathana muhammad ibn saabiq qaala haddathana isa ibn dinar qaala haddathani abi annahu sami'a al-Haaris ibn Diraar al-Xuzaa'i rahmatullahi radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu léegi loolu mooy nettali boobu moo ta boobu mooy bi ci tane ta boobu dafa am majhuul riwaaya boobu dafa am am majhuul kon nag loolu ana naka lay demeen ñu naan lii nii di ci baasawu yeneen riwaaya yi ko wax yëpp nga xamante ne ay mursal lañu ak yeneen yépp mooy benn ci yooyu daal ci yun wér moo da al imaam al qaadi abu bakr ibn al arabi alayhi ridwaanu rabbaani ci al awaasim min al qawaasim mu ne lii nii daraa dëgërul du alwalid naan alwalid moo ko moom la woon lii dëgërul ba pare moom mu sax mbir mi no de tëb en plus mooy du boroom xam-xamu tafsir yépp lii nañ wax ndax dañ cee wuute am na ñu ne leneen ñeneen la du du alwalid am na ñeneen sax ñu tudd ne keneen la du alwalid mi waaye mu ne am na leneen doo xamante ne nii moom al al al al al al al imaamul qaadi ibn arabi abu bakr ibn arabi rahmatullahi alayhi daal di tegtaloo ngir dàq lii ginnaaw ci côté càllale maa mu ne càllale yu wérut mooy ne bi ci tane dara la daa wérul sax léegi nag ndax majhul dafa ne ñu ne ko ana leneen mu ne beneen affaire dafa am mooy ne gis nga alwalid mii nii nettali nañ ne moom keroog fathu makka bokk na ci xale yi nga xamante ne nii booy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbee makkatal mukarrama ala saa makkata almukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima te xew-xew boobu xewoon ci huitième année bi ci juróom-ñetteelu at bi ci gàddaa après gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam nekk roog bi mu ubbee Makka bokk na moom alwalid mi ci xale yi nga xamante ne nii mbooloom xale yi nga xam ne dañ leen indi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog muy raay seen bopp daal di leen barkel al imaam ibn al arabi mu ne moom nag keroog. keroog moom mu ne al Walid ci boppam soloo nañ jële ci moom mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy raay bopp xale yoo yële man meeg man kenn la raayul boppam man nag sama bopp raayu ko parce que sama bopp mooy dafa am lu ci newoon moo tax mujj ko woon raay loolu rek a tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal du ko raay léegi nag al imaam al al qaadi ibn al arabi mu ne léegi xale boo xamante ne nii moo ak bokk na ci xale yu ndaw yi nga xam ne keroog dañ leen indi ci yonent bi wasalaam nga xam ne xaaju moo majeur muy raay bopp yi kooku ananaka la mën a nekk un mu nekk koo xamante ne nii daa ñëw Medina ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko yónni muy dem di dajale ji ay sarax ay ay ay zakatu waa banul lu mooy loolu banul mustaliq di avant nga lan ma ne la lii ngay wax ban banul mustaliq mii mos nga xamante ne mooy ba xaswatul ba ñu tuubee waaye yow loolu yàgg nga naan lan mooy ne yow la xale boo xamante ne nii keroog dañ ko voilà banil mustaliq la délégation yi de am naa délégation yi ne ñoo ma yóbbaale déedéet de banul mustaliq ñoom seen mbir moo jiitu ca xaswatu banil mustaliq <laughs> comme ni ñu ko gise woon mooy ne ñoo ñële ñooñu ba ñu tuubee moos ni mu yàggee léegi même bu dee ne mën nañ ne waaw c'est bon même bu dee tuub nañ booba waaye sarax yi hé yow yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu tàmbalee di yónni nit ñi ñuy jël jëli zakat kat loolu yàggul ñu ne la waaw wax nga dëgg tamit mooy ne kon mën naa nekk tamit ci l'an neuf bi en tout cas en tout cas li mooy ubbi Makka l'an huit la kon nag bu dee ne même l'an neuf buñ leen mayee ne waaw kay léegi l'an ndax ci la commencé di yoon nañuy indi zakat yi di dem di jajale zakat yi l'an ku ñu raay boppam mu bokk ci mbooloom xale yi nga xam ne ñoo ñëwoon foofale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne mënuñoo indi seen bopp sax dañ leen a wommat indi leen ci alayhi salaatu wassalaam Makka ngir mu leen di seen bopp yi di leen barkeel xale bu tol noonu ana naka un an wassalaam ñaari at ak tuuti la ci teg daal di génn àddina alayhi salaatu wassalaam kon xale bu tol noonu bu mel noonu naka la mën a ñëwee ñu koy yónni naan ko demal dajalo ji li nga xam ne mooy zakatu banil mustaliq loolu moo tax al imaam al qaadi ibn al arabi al maliki rahmatullahi alayhi dàq wax jii ne malgré bu dee mu ëpp lu ñuy wax lii daraa ci wérul waaye sa am na beneen affaire mooy ne tamit ki nga am na am na mooy ne mbir mi sax boo seetaatee bu baax mooy moom sax nettali boobu nga xamante ne ci la ne ci la sukkandikoo moom it al imaam al qaadi ibn al arabi rahmatullahi alayhi mooy nettali boobu it daal di wul wér tamit de ndax al walid ibn al walid mii nii daanaka ay nettali yi ñuy nettali ci moom benn daal di wu ciy wér mooy ne nettali dara ci al walid mii nii mooy ne daal di ab riwaaya boo xam ne bu jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wuy wér de même lii nii ñuy nettali naan dafa ba dañ leen a dajale woon indi leen ñoom gone ya lépp daal di wal wér te boo demee ci ki nga xamante ne mooy téere biñ naan alal waarul kaashifa boo demee foofale dina ko am lu gën leer ci wàll wi wallahu taala alam kon daal mooy liñ mën a wax mooy daal wax parce que <coughs> borom dane tamit en plus mooy saxaaba bii nii dara la ne wul woon faasiq te alwalid ci boppam mooy ne dara alwalid mii nii daa amul mooy ne yi ñuy nettali ci moom sax amul nettali boo xam ne bu wér la lu ñu jële salaatu wassalaam nee na wala def naa kon nag wallahu taala alam waaye lépp ci mufassiruuna yi dañ naan moom la loolu nag mooy nag loolu lu am solo la mooy xam ne nag ah bul jàpp ne ñépp a wax lii kon niñ koy waxe rek ñëw rek ne ci moom la wàcc mu jeex mooy ne loolu du consensus ci boroom xam-xam yi am nañu wuute nañ keneen la sax waaye ku mel ni al imaam al qaadi ibn al arabi rahmatullahi alayhi dégg nga li mu wax kon nag ginnaaw loolu nag lii nag lu amaam solo la aaya yi mooy ne suñu boroom subhaanahu wa <coughs> daf ñu ciy jàngal li nga xam ne mooy at-tathabbut moo tax am na ci yeneeni jàngeñu alquran yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatathabbatu mooy ne boo xamam yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu boroom subhaanahu wa ta'ala in jaakum bu leen dikkale faasiqun ab kàccoor bi naba'in cib information bi naba'in cib xabaar bi naba'in ci boo xamante ne nii ab ab scoop la wala yu mel noon fatabayyanu na ngeen ko ci beneen bi fata sabbatu na ngeen fexe daal def investigation bi war fexe saxal ba mbir mi xam ne sax na waaw ndax lan mooy ndax problème bi mooy bés bu ngeen ko deful lii nii moom la mooy ñi nga xamante ne nii mooy problème bi mooy ay problème yi neen la yéen di ndax loo xamante ne nii teguwul ci dëgg nag nga fonde ci say jëf boo paree gis ne ko contraire moo xewoon doo lu dul rëccu bu dee ne nekkoo ku rëy reconnaître li nga xam ne mooy njuumte gi la dal léegi nag loolu la suñu boroom subhaanahu wa taala di woo jullit ñépp képp kenn koo xamante ne amana bi sayyidil rijal muhammadin alayhi salaatu wassalaam ngir mu nekk koo xamante ne nii waru la nekk koo xamante ni day crédule lu waaye nettali rek mu ne eskay loolu de kon dëgg la commencé def ko argent comptant mukk mooy mbir yi surtout rawatina ñoo xamante ne nii loolu nag mooy ñi nga xamante ne nii seenu dëggu moom dafa des wala ñoo xam ne yow xamoo leen lool moo tax ci boroom xam-xamu mooy muhaddisuuna yi rahmatullahi alayhim ñu ne moo tax waa ji nga xamante ne majhuulul xaal la waa ji nga xam ne mooy amuñu mooy xamuñu moom daal xam nañ turam nii ni mooy diw waaye mooy kan exactement lan mooy est-ce que moom moom adl la est-ce que ku la lool kat xamuñu ci dara loolu noonu moo tax nga gis ci mu fas ci borom xam-xamu xadiis ñu naan ku mel noonu kenn du nangooy waxam parce que xamuñu ko comme que xamuñu ko nag lan moo ñuy wan ne du faasiq kon nag mooy loolu duñu nangooy waxam am ñeneen ñu ne sii koy nangu ndax ka mbir mi mooy mooy mooy al bara al asliya mooy al aslu baraatu zimma li nga xam ne mooy cosaan ci jullit bu ne mooy ne baraatu zimma mooy ne dafa nekk ku innocent koo xam ne deful dara loolu boo gisee ñoom ñu ciy sonn noonu mooy loolu te boo gisee mu fassi ñooy boroom xam-xamu xadiis yi ñooy ñi nga xam ne lahumul yadul ulya ñoom ñoo yor loxowu kawela ca mbir mii mooy kenn raw leen ci ci tasabbut looloo tax tey ñu mën a yor ay xadiis yoo xam ne dañuy mën a waat te duñu ko faane ne lii de alayhi salaatu wassalaam moo ko wax ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo def liggéey boobale daal di jël xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa axraju minhu as-saqim daal di ciy génne yi nga xamante ne moo ci mooy yi nga xam ne ñoo ci faible te wérul xool nit ñi nga xam ne ñoo ci ne ñu def liggéey boo xamante ne nii addina ba addina wërngal kap alafta ba Seydina Adam ba nga xamante ne noonu la addina bi tase masula am ñu liggéey liggéey bu mel nii nga xam ne moom la muhaddisuuna yi rahmatullahi alayhim wa radiya anhum wa ja'ala a'ali al-firdawsi ma'waahum wa maskanahum daal di def doo gis ku liggéey liggéey mu mel nii bu dul ku dul koo xam ne ci ñoom la bopp ñoo liggéey ñooy li nga xamante ne nii moo tax ñoom mu fa ab muhaddis ku naqaree nax la mooy jamais mu nekk ku crédule te tamit nit ñi nga xam ne xamuñ dañ naan waa moom fii mu ne ñépp la xeeb te mbir mi wallahi ji sori nañ ci xeebaate ñoom dañoo bëgg rek mbir yi di leer ndax comme li nga xam ne moom lañ doon wax rek seen génération doore boobale muy génération wu ñoom imaamu Sufyaan ak ñooñu noonu ñoom imaamu Maalik ni wax jooju siiwe woon ci seen biir mooy Muhammad ibn Sirin ci leen jiitu woon inna hadha al amr naan inna hadha gis ngeen xadiis gis ngeen nit di wax ci wàllu diine di wax yii ñuy nettali nette yi ni ngay dégg ci wàllu diine loolu diine la fa fa kon nag xool leen bu baax ana ci kan di jëlee seen diine mooy ne bu leen toog rek ku toog ci plateau di génn ay ayin rek tey waxi aaya rek ñu naan yaaram la tey waxi xadiis rek di nettali rek lu mu extraordinaire gaa jël naan déedéet seet leen ce que moom mii li muy nettali wér naam wérul bu wéree ngeen jël bu wérul ngeen jël sànni ko ilal masbala ngeen sànni ko ca santaare ba mooy ca poubelle ba ngeen daal di ko fay sànni loolu nag mooy loolu ab jullit di mel mooy ne jullit du nekk koo xam ni ku ñëw rek wax rek fëq noppam déedéet loolu moom jullit waru na mel noonu rawatina ci nit koo xamante ne nii mooy ne moom wóorul rawatina koo xamante ne nii moom nit ñi daal di dinañuy xam ne waa ji en tout cas il wala gis nañ ko muy def yoo xamante ne nii mooy xaarimul xaarimul muruwa loo xamante ne nii day wane na ak mbañum rusam rot na kooku noonu ay waxam kenn du ñëw mu wax rek ñu daal di jël waaye xam nga ne loolu wute na ki nga xam ne fi qala te gis nga loolu mooy koo xamante ne ku la lool moo tax bu waxee ñu man cee téye loolu nag moom wuute na ndax joxe information loolu dafa am solo ñaata dëkk lañu toj ci loo xamante ne nii mooy ay nari neen ana Iraq xoolal Iraq ni mu yàqoo ci loo xamante ne nii laa taayila la tata la laa taayila la loo xam ne amul benn fondement mbir yi lépp ay nar la woon ana bombe de destruction massive yeen ñu doon wax